bunt bi doon wax ci suuraale bu jaam gi war di suuraale boroomam ragal gu mu war a ragal boroomam ci ay jëfam ak waxam ak étatam ay xaalam waaw ne boroom boobu mu koy fuglu amul dara loo xamante ne lu ci ay jëfam wala ay waxam ak yi nga xamante ne ay ay ay ay xaalam waaw ak yi mu nar léegi nag garab googee gisoon nañ ba léegi ci toolab nit ñu sell ñi ci seen tool yi garab googee lañu al imam daal di woon présenté génneel ñu ci li nga xamante ne nii meññeef ya nga xam ne jógawul fenn lu dul ci waxu rasulillah waaye jógawul fenn lu dul ci waxu alquran alayhi afdalu salaati wassalaam mu ñuy jàllal nag ci beneen garab bu rëy mbir tamit ci tool bi waaw ci toolu ñu sell ñi muy mu ne baabun fi taqwa mooy buntu juróom benneel bi bañ tàmbalee buntu euh, téere bi ba léegi muy at taqwa muy ragal yàlla loolu nag taqwa ci wiqaaya mooy euh, nit ki ut loo xam ne wiqaaya la waaw lu koy fegal mbir waaw dem ci yàlla jàpp li nga xam ne mooy digalu yàlla yi làmboo ko te sori li nga xam ne mooy tereem li loolu ca ngay lay mën a fegoo ca la nga xam ne moom ngay ragal te moom ngay bañ muy sànjum yàlla ak safara waaw ki def loolu ndax ak taqwa mooy comme si waa ji nga xamante ne nii day dox ah foo xam ne dafa taa te moom yére yi mu yor dafa gudd waaw mu war faa xuus jàll nan lay def da gis mu mu wogosu woo ko xëcc yére yi ba ca kaw ndax la door a mën a dugal tànk yi ndax fa mu war a dem de war naa jàll jaar nële te fii wa fi am manula jaar feneen mu woo ba xam ne fii moom bu ma duggee ci ndox mi moom du ma du laal suma yére yi noonu muy moytandi ko di ut wiqaaya loo xam ne moo koy moo koy moo koy préserver moo koy wattu moo koy aar ci ndox mi laal yére yi noonu muy def wogosu loolu mooy ak taqwa waaw mooy moytu gi nga xam ne moom la jaam bi di moytu tàbbi ci sànjum yàlla moytu gi nga xam ne moom lay eh, moytu ba sànjum yàlla moom moo koy jural mbugali yàllaa ki li nga xam ne mooy li gën a màgg lépp mu yam sànjam léegi loolu noonu nan la koy moytoo xam nga fii day jël loxo yi yëkkati jël tubéy ji wala bu dee garab bu xëcc yëkkati loolu nag fi nga koy defee nii fii mooy mooy imtisaalul awaamir wajtinaabu nawaahi waaw mooy di làmboo tey takkook digalu borom bi tabaaraka wa tey sori di teet li nga xamante ne mooy tereem yi loolu nag eh, moom la tudd bunt bi mu ne baabun lii di ab bunt la waaw bu ñuy indi ci garab gi buñ ci duggee rek gis gis gis gis garab gu bees fit taqwa ci ragal ci ragal yàlla waaw ñii la waaw la crainte de Dieu nit ki ni nga xam ne noonu la war a ragale boroomam waaw di ko moytu waaw xam ne boroomam ah <laughs> nabbi ibadi anni ana al-ghafurur wa anna adabi huwa al alim waaw nee na yonent bi alayhi salaatu xabaaral ma sama jaam yi que man de may aji yaatu giir mu de aji yaatug suturaakub jéggal waaye aji yaatug yërmande alxafuur maa aji jéggalaakoon bi alrahim aji yaatug yërmande waaye nag yëgal leen ne dañu moytu wa anna azab yi waaw moo tax yonent ci ñaari tànk yooyu lay taxaw bashiran wa nadhiran waaw di bégle waaye di xuppaate waaw waroo nekk ñi na nag dañ ko roy seen gannaaw mënuñoo ñëw nekk rek benn mbir ci ñaar yooyu déedéet bu boobaa mbir mi du équilibre du am waaw te kat yonentu Yàlla saa saa waxoon nañu xayrul umuuri awsatuha waaw li gën ci mbir yi mooy li nga xam ne moo ci gën a dugg doomu waaw wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata moo tax borom bi ne naka noonee laa leen def yéen xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen nekk xeet wi nga xam ne ñoo gën a waaw mooy di nekk ci xuppaate kese kese kese kese déedéet waaye di nekk ci bëggal nit ñi kese kese kese bañ yëgati waaye di xuppaate kese ba nit ñi jàpp ne moom désespéré wu jàpp ne ah ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla déedéet dangay boole ñaari waaw xaw ah janaaxal xawf janaaxul xawfi war a rajaa waaw tiit bi mooy lan laafu tiit loolu mooy ban mooy xam ne borom bi wa anna adabi te yëgal leen sama jaam yi ne sama mbugal huwal azabul alim mooy mbugal mu tarame waaw mbugal moo dégg ci kaw suuf xamal ne taru boo ko gam gam lekk bu ba borom bay dig ñi nga xam ne ñoo ko weddi di nga xam boobu du dara waaw les plus grands tortionnaires sur terre ñi dàq mbugalaate ci kaw suuf ba àddina bi amee ba léegi boo dajale woon ñoom ñëpp yi ñuy def teg ko benn nit ci ay façon supplice ay jàpp la di dagg sa nopp yeeg tàngal diwlin di la ko sotti par banque banque mooy yu yu nekk rek loo xalaat ci lu metti ñu teg ko benn nit gis nga kooku noonu xam nga fii ma ngi jàpp lu rëy la gis nga boo ko gam-gam lañ mbugal ma borom ba di ko di di xaare di di dig ki nga xamante ni moo ko weddi danga naan mooy kee ndekete kee da doon kee kee ci bànneex la ne woon waaw kon nag wa anna azabi huwa al azabul yëgalal sama jaam yi que ne <laughs> sama nag mooy mbugal mu tar mi kon nag nañ ko moytu nag mu ne baabu buntu fi taqwa ci ragal yàlla mu ne qaala allahu taala mu ne wax na allahu borom bi taala mi nga xam ne moo kawete yéegul mu ne yaa ayyuha alladina amanu ttaqu llaha xaqa tuqaatih waaw mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal waaw ittaqullaha ragal leen seen boroom tabaraka wa waaw ittaqullaha mooy tëddaku leen waaw ci nu ngeen di mooy tëddakoo nu ngeen di ragale yàlla mooy ay yuta waaw mooy ngeen koy topp mu ne xaqa tuqaati dëgg dëgg ragal yàlla ni ngeen ko war a ragale dëgg dëgg ni ngeen ko maram mooy tool mooy di tam di di di di di di làmboog du digalam yi tey sore teram yi waaw lii rek la ci al imam indi waaye laay bi da def wala tamutunna te ngalawaay bu kenn ci yéen di faatu illaa fekk lu dul ne wa antum yéen ba ngeen di faatu muslimuuna wommatul ngeen seen borom ku fi faatu borom bi laaj la ci ban yow ci ban ci mode de vie yi nga nekkoon nga naan mode de vie wu liberté <laughs> yow de tay am problème waaw mode de vie wu def lu ma neex man j'étais un démocrate j'étais un laïcard ibn laïcard <laughs> yow nga di ruba <laughs> yaa raw ruba nga naan ma hein mooy kon bu leen faatu mukk lu dul gis nga la soumission totale à Allah na ngeen ko incarner walla tamutunna ta ngal la way bii lu mu leen mën a jay lu ngeen mën a topp yu neex yi fi ne wallahi na ngeen fexe ba bu ngeen di génn àddina seen ruux di ma dikkal may jël seen bakkan na fekk xaal boobee ma bëgg ngeen ñëwee ko mooy ngeen nekk ñu wommatu ngir man nekk des vrais musulmans waaw loolu la ci aaya bi te mais imaam fii la ci yem moo tax al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi day soloo ci Seydina Abdallah ibn Mas'ud ngir leeral ñu lan mooy xaqa tuqaat yi mu ne yonent bi da alayhi salaatu wa salaam nee na ibn Mas'ud ibn ibn Ummi Abd radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na xaqa tuqaatihi an yutaa'a fala yu'saa wa an yudhkara fala yunsaa wa an yushkara yukfar voilà mu ngi noonu <laughs> oh yonent waaye saa saa mu firi na <laughs> looy seetati fa ma la ba'da al illa al dalal jeex na <laughs> yonent waaye saa saa mooy lan mu ne nee na haqqa tuqaatihi dëgg dëgg jaamu yàlla de ragal yàlla dëgg dëgg taqwa ragal yàlla dëgg dëgg mooy lan bi aaya bi wax mooy an yutaa mooy ñu topp yàlla yow jaam bu nekk di ko topp falaa yusaata deesut ko moy waaw allahu akbar topp ko ci lépp lu mu digle nekkoo fa nag xool di def say classification parce que man bon c'est je suis un apprenti euh, <laughs> faqih laa buy jàng fiqh <laughs> dégg naa ñuy wax lay faratala lii sunna la lii kii laam lii dañ koo sopp ak yooyu xaqa yi moom ka fa àgg mooy du moom yooyu dina ko xam ngir man koo jàngale ngir mën a def tamit ay schéma def différence entre ndigalu yàlla yi mais defu ko ngir di neenal yi wala di ko ñàkk a def parce que wax yow du farata day lépp waaw mooy nii saxaaba yi radiyallahu anhum meloon ñoom doonuñu woon masa ñëw naan ndax lii sunna la am du sunna est lii farata la déedéet ñoom daal bu ñu déggee ñu ne borom bi digle na allahu akbar jeex waaw lépp luñ fekkoon ñu jàppoon dañuy bàyyi waaw bu laaya wàccee loo xam ne daganoon na alquran tere ko nekkatuñ naan ay wa nañ xaar ñun dañ koo tàmbali nañ bàyyi ñu continuer ci saase lañ koy arrêté kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam ne haqqa tuqaatihi an yuta'a fala yu'sa waaw mooy ñu stop topp yàlla tomb ci digalam yu falaa yonsaata dee sut ko moy mooy ko mooy la mooy mën a def leen nii jaari leen nii nga ne jaaruma waaw <laughs> ku sàcc dagg leen loxo ah ngeen ne noonu loolu nag ñun mënuñu koo def non loolu loolu loolu luñ ko def yow moom xam nga ne yow bokkoo ci ñi incarné affaire bi déedéet waaw sa kër dangaa bëgg ut soxna waaw am na règle yoo xam ne moom la l'islam teg yoo xam ne da koo xaraamal sa digganteeg sa soxna waaw nga ne man na grawul quoi man moom ah, kooku yow xam nga ne incarné wóol yi yow waaw mooy ci ci yëpp dangaa bëgg utub lëgéey fokk mu dagan nga ne noonon grawul innamal xamru yooyu yëpp yooyu yëpp sàngara rit su nag yooyu nga ne mais suuf ko léegi dafa dox quoi waaw yow xam nga ne yow incarné woo lii yow yow mbubboo yow yow sori nga lii haqqa tuqaatihi jage woo ko waaw lekkum suuf mi nga nekk di nax nit ñi l'islam xaraamal na ko nga xam ko di continuer di ko def ak nax nit ñi ak di muucu seen deret waaw di nax nit ñi rek teg ko ci man homme d'affaires la homme d'affaires la wax demee li jëndi yow xam nga ne incarné woo xaqa tuqaati mooy taw jàpp ko noonu nag waaw julli jàpp jógal julli ji ba waxtu weesu nga tay ko nelawoo dafoo xamoo defoo dara nga continuer ci say yitte wala ci say noo yitte ndax yenn ay noo yitte la tiim tele de waaw te yaa ko tay fàtte ba weesu yëngalu la yow xam nga ne incarné woo xaqa tuqaati kon nag am yu ta'afa la yu'sa waaw loolu mooy ñuy nangu ñu ñu ñuy topp yàlla te kenn du ko du ko moy waaye ñun kare ñu koy tudd di ko fàttaliku ci suñu lépp di ko tudd saa su ne suñu xol yi suñu làmmeñ yi di synchroniser ci tudd gi ñuy tudd suñu borom tabaaraka wa taala fàttaliku gi nga xam ne moom lañ koy fàttaliku ci lépp lu ñuy dugg mooy bunt bi ñu génn garab bi ñu génn bi passé mooy al muraqaba di di di vigilant. di bàyyi xel di sóoraale borom bi ci suñu lépp di ko tudd waaw nga xam ne julli di gën a màgg ci jëf yi defu ko lu dul ngir ñu koy ngir ñu ko ciy fàttale ñu ko ci fàttale ko waaw mooy zikr bi gën a waaw waaw mu ngi noonu kon hein wa aqimi salata li zikri waaw kon nag mu ne way wa an yuzkara haqqa tuqaati ba léegi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tekki moo ñu koy tudd waaw bi ko sant waaw di ko fàttale ko hein fala yunsa waaw di mentionner di def ay askar ay sikkar di ko sikkar waaw fala yunsa te dee sut ko fàttale duñ dee sut ko fàtte doo fàtte sikkar nga mooy doo ko bàyyi hein tay ko waaw di fàttale ko sa borom doo nekk koo xam ne yow yaa koy tay di ko baax di ko délaisser waaw di ko bàyyi déedéet looy dugg daal bu ci sa internet kee ngay fàtte fàttelu yàlla déedéet fàttalekul sa borom mi xaraamal lii wala mi la daganal lii waaw mu ne di ci eh, degu ci haqqa tuqaatihi wa an yushkara ñu koy sant waaw ci xéewal yi ñu def ah ni'matul imdaad ijaadi imdaad waaw xéewalu ijaad mooy indi ñu fi nekkal ñu te bu ko sooboon moom boroom bi mu bàyyi ñu ci ñàkk nekk waaye ci xéewalam dong lañu génnee ci ñàkk nekk indi ñu waaye indiwuñu rek bàyyi noonu ay yutrakul ay yahsabul insaanu ay yutraka suda nit ki dafa yaakaar ne dañ koo bind noonu rek bàyyi ko muy wëndal gàlluñu ko dara responsabiliser wuñu ko digaluñu ko tere terewuñu ko dara déedéet loolu amut waaw kon nag wa an yushkara ñuy sant borom bi ci loolu bi ñu indee nekkal ñu dañoo def ni'matul imdaad di ñu tëbb di ñu defal ay xéewal yi nga xam ne moom la ñuy jàllar beku guddeeg bëccëg waaw ñu jàllar beku ci xéewalu borom bi fil ghuduwi wal asal ci guddi ak bëccëg waaw may ñu xéewalu bët xéewalu lam dox bu xañee kii lii benn ci yi jox na ko yeneen xéewal yoo xamante ne ni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha waaw bu ngeen nanoon di compter di natt ka compter xéewalu borom bi tabaraka wa taala ci yi mu yi mu def yi mu leen dottil wallahi manu ngeen ko bu ngeen ko bëggoon a compter du ngeen ko manan ba koy takk voilà loolu lay tekki <laughs> mooy loolu hmm? kon nag wa ay yushkara ñu koy tudd di di ko sant ci xéewal yi ñu defal waaw te kat xéew te kat sant gi ci ñun lay dellu est waxul la in shakartum la azidannakum waat naa ne bu ngeen ma santee wat naa ne man borom bi tabaaraka wa taala mi dara warul maa warloo ne dinaa leen dinaa leen yokk kon nag wa an yushkara yonent bi alayhi salaatu salaam ne haqqa ba léegi mooy wa an yushkara falaa yakfur falaa yukfar waaw mooy ñu koy sant te duñu suul xéewal yu yim ñu defal waaw mooy la reconnaissance il faut nga nekk koo xam ne da ngay reconnaissance bañ a nekkum pour li la sa boroom defal lépp ne la jaamu ma nga ne ko fi dégg bàyyi ko fi di jaamu sa bakkan ak ay nit ak ay xërëma ci wala leneen xam nga ne yow moom moom moom moom moom defe ngaa nekk ko normal normal oo dara waaw kon nag falaa yag fur kenn du ko weddi kenn du suul xéewal yi mu yim la defal te loolu nan lañ koy defe mooy bés boo fi bàyyee lim li digal topp ndigalu keneen ndax digalu keneen wala topp yim la ne la dama la koo tere nga koy def ndax diwala ko digal wala euh, euh, daa na la leer ne bu boobaa mooy suul nga xéewal yim la defaloon moom sa boroom waaw nii la ko yonent ba nay saat saam tekkee haqqa tuqaati waaw Allahu akbar <laughs> léegi nag ah, kon aaya bii la njëkkandi mu ne wa qaala mu ne boroom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na kon bële Ali Imran la biñ jógee ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqaatih te imam lam ñu waxoon la def wa usaddirul abwaab dinaa ubbee buntu yi ci ba'd min al qur'an ci lenn ci al qur'an ak a bi ayatin karimat ak aaya yu tedd waaw ndax garabu ñu sell ñi lool la waxoon nañ ko waxati ko fayan bi waaw ñoom seen seen riyaad riyaadu saalihiin mooy alquraan ak sunna waaw léegi nag mu ne wa qaala ta'ala deuxième aaya ba léegi suñu boroom mi nga xam ne moo kawete yéegul nee na fattaqullaha mastata'tum suuratu taghaabun ca aaya seize ba waaw fu ko juróom ba mu ne wa haadihi mu ne fattaqullaha suñu boroom ne ragal leen yàlla mastata'tum seen kem kàttan yin jàng al imaamu Nawawi mu ne wa hadhihi al ayatu mubayyinatun lil muraadi min al ula waaw mu ne laaya bi ñii nag mu mujj wax ah muy ragal leen na ngeen ragal yàlla seen kem kàttan mu ne wa hadhihi al aaya aaya mu mubayyinatun day leeral lil muraadi min al ula ci li mu namm li nga xam ne moom lañ namm ci laaya bi ñu njëkk wax mooy yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqaatih waaw mooy haqqa tuqaatih dagale mooy ku nekk la la borom bi teg ku nekk boroom bee la gën a xam sa bopp tak yow xam nga sa bopp waaw xam nga sa niveau fi nga toll ragalal yàlla sa kem kàttan bu ku ku ragal yàlla kem kàttanam rek loolu mooy xaqa tuqaatiyam ci moom waaw <laughs> mooy ndigalu yàlla yi la ku nekk na nga ko defe na ko mane mastotantum waaw bu ci indi benn laxisme waaw ak benn gàttañ lu ñu am ko mën a defe ko noonu ku ko defe noonu ku nekk mooy yow def nga sa xaqa tuqaati ci kaw noonu kon xaqa tuqaati yi selon nit ñi lay doon waaw ku nekk rek fa sa ngëm yàlla toll fa sa ragal yàlla toll non non fa nga gëme yàlla na nga jàppe yàlla na nga jaamoo yàlla noonu mu ne aaya bii day leeral bi ko jiitu waaw mubayyinatun lil muraadi min al ula waaw moo tax mufassiru nay rahmatullah dañuy wax ne laay bu njëkk bi haqqa tuqaatihi ba mu wàccee ragal leen yàlla hein ittaqullaha haqqa tuqaatihi rahmatullah alayhim dañ ne eh, yonent bi alayhi salaatu salaam lenn ci saxaaba yi dañ ne ko waaw yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> mais kan moo am kattanu def loolu ragal yàlla ndax borom bi quand borom bi mooy jaam di ko jaam di ko ragal dëgg dëgg gi ñu ko war a ragale <laughs> loolu bu mu loolu kan moo am kattan ji loolu yonent bi alayhi salaam mbir mi mel ni lu diis ci ñoom suñu borom wàcce fattaqullaha mastata'tum waaw lii benn wax la ci borom xam-xam yi nee na borom bi wàcce laay bi mujjee wax ragal leen seen kenn kattan mu daal di nasaxal laay bële waaw waaye loolu dëgërul waaw. wax jooju dëgërul beneen wax ji mooy li imaamu Nawawi wax rahmatullah alayhi ne déedéet benn aay bi dara la ko nasaxul mooy moo tax mu ne waxul dafa nasaxal da ne mubayyina day leeral voilà te maadaama al jam'u mumkin mooy man nañoo dajale laaya yi amul nga ñëw naan kon bii dafa nasaxal bee te li mu wax waaw haqqa tuqaatihi mooy li mu wax noonu ku nekk selon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci hadith sayna Abu Hurayra bi nekk ci sahih imam Muslim ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum waaw wa ida nahaytukum an amrin fantahu waaw mu ne bu ma leen digalee benn mbir na ngeen ko dikke mastata'tum ku nekk na ngeen ko mane waaw léegi nag triche moom jarul am ndax de toute façon yàgg sa digganteeg borom la te sa borom huwa ya'lamu ma fi sudur allaamul ghaybi wa shahada aalimul ghaybi wa shahada mooy ki nga xam ne mooy xamaa koonu li nga xam ne moo nëbboog li feeñ te moo xam li maa fi sudur li ci benn yi booy tricher bul foog ne nit ñi ngay ko séqal moom xam na ku nekk la def ban prérogative lan la def loo mën a def ak loo mënul def loolu borom bi xam na ko waaw kon nag mu ne fattaqullaha euh, euh, kon loolu dara la la la nasaxalul nasaxalul waaw mooy day day gën a leeral bee rek waaw day gën a leeral lee mooy ku nekk rek na nga ko mane na nga ko defee noonu waaw Allahu akbar waaw moo tax it jëlee nañ ko ci Mawlana Ibn Abbas sax mu ne loolu demewul noonu de waaw dara la na saxalul waaw haqqa tuqaatihi yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi loolu nasaxalul euh, bële euh, bi bi bi mujj ñëw masatantum nasaxalu ko waaw Allahu akbar mu ngi noonu léegi nag kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci ñetteelu li muy sukkandikoo ci alquran mu ne wa qaala taala mu ne yàlla mi nga xam ne moo moo moo kawite yéegul ba léegi nee na yaa ayyuhal ladiina aamanu ittaqullaha wa quulu qawlan sadiidaa waaw mu ne yaa ayyuhal ladina amanu mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm waaw yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal ittaqullaha ragal leen yàlla di làmboo ak li nga xam ne mooy ndigalam yi waaw tey sore li nga xam ne mooy tereem yi waqulu ta dee leen wax mooy ci seeni jëf na ngeen ci ragal yàlla ba lépp lu leen ne lii laa bëgg ngeen jëf na ngeen def la mu leen wax lépp lu ngeen nar a jëf mu ne bu leen ko def ngeen sori ko waqulu te bu ngeen ñëwee ci ay wax nag na ngeen di wax xawlan wax joo xam ne sadiida ju jub la waaw joo xamante ne day mustaqiman boo xam ne amul genn dëng dëng dëng waaw amul benn loo xamante ne nii mbiru shirk bu ci taxawaalu wala loo xamante ne nii ah, eh, jubut wala ay nar déedéet waaw léegi kon mu ngi noonu mooy ragal leen yàlla wa qulu qawlan sadida loolu it imaam da ko eh, eh, da ko da ko da mooy lii rek la ci jël te suuratul ahzab aaya soixante-dix waaye dane woon boo ngeen ko defee de yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum waaw bu ngeen ko defee de yuslih dina yëwënal waaw a'malakum dina leen dëppale ngeen di jëf lu baax kese yéwénal ko dëppale leen ci jëf yu baax te bu ngeen ko defee wa yaghfir lakum dunubakum boo ngeen koy def nag léeg-léeg mooy nit maxu dina am ay rëq-rëq yoo xam ne du ñàkk ñu bari ci nit ñi dina leen dal borom bi ne loolu nag bu leen ci am dara lu ngeen di tiit wa yaghfir lakum dunubakum ak rëcc rëcc yi nga xam ne sax ci leneen ngeen koy defe ay bàkkaar yu ngeen def loolu dina leen ko jéggal al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wal aayaatu fil amri bi taqwa kasiratun maaluma mu ne kanta laaye nag buñ naree topp yi moom du jeex waaw wal ayaatu te laaye fil amri ci digle bi taqwa ci ragal yàlla moom kasiratun yu bari la maaluma yu ñu xam la ku miin alquran xam alquran xam ne bari na waaye mu dollil ñu quelque mu ne wa qaala ta'aala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete yéegut ba léegi nee na wa man yattaqi llaaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib mu ne boroom boobu nee na wa man yattaqi llaaha képp koo xam ne da ngaa ragal yàlla de di di làmboo ak digalam yi tey sori tereem mi yaj'al dina ko defal lahu maxraja dina ko defal issue waaw dina ko defal saa lu mu mën di dugg lu ngeen ma lu mu wàññi mën di dugg dina ko utal porox ndoll bu mu jaar boulevard sax waaw waaw lépp lu mu dugg moo ko xaw gaa yi jàpp ne yuu non sawaay tay moom problème de waaw na la leer ne borom bi ci boppam moom moo lay dimbali moo lay fekk ci dimbali la waaw yaj'al lahu maxraja fu muy génne ci problème boobule wa yarzuquhu la moo koy wërsëgal min haythu la yahtasib boo xam ne yaakaaru ko woon foogewu ko woon sax xaarawu ko woon waaw moo tax wërsëg bu la taxee yow ngay rat ngay rey say julli waaw bëgg dëkk ci dëkk bi doo ma sa dem juma parce que tout le temps yaa ngi naan waaye sama liggéey bi sama liggéey bi waaw yaa lalla te bu amee vacances du toog ci dëkk bi feneen lay dem dem foo xam ne moom foofu amul dara ci jàkkaak yooyu kooku mën naa dund quarante du masa dem ajjuma te kat fi dëkk bi mu dëkk ville bi mu dëkk am na am na am na juma waaye nee na liggéeyam bi liggéeyam bi suñu boroom ne yow xanaa xamoo ne boo ragaloon yàlla di doxe sama ndigal yi man mi ne yaa ayyuhal ladina amanu ida nuudiya lis-salaati min yawmil jumu'ati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun man mi wax lool joxe ndigal loolu muy farata ju ma teg ñi nga xam ne daa nekk farata ci ñoom ajjuma yéen ñi gëm yàlla bees noddee de woote ila yawmil jumu'ati woote ca bés ngir ngeen ñëw fekk bésub ajjuma ci xutba ba fekk ci julli fas aw gaaw leen ila zikrillah ngir fekk ci xutba ba bul bàyyi toog ci li nga ne am na imaam bi sax di zappe bu dee waa yoo xam deful dara këram la nekk naan bu ko defee damay bàyyi ba tel ma génn bu ko defee fekk xutba bi jeex ma ñëw julli dem sama yoon quoi yàlla allah jënde ko lan jënde ko lan zikrullah jooju seytaanum tere toog di waxtaan entre copains di jeexal benn livre boo xam danga ne naa jeexal chapitre bi kooku mooy ki nga xam ne moom am na temps bu keneen ki am na temps mais bëggul liggéeyam bi dara denc waaw vingt minutes yi mu koy jëlal sax loolu du ko du ko du ko def waaw te mën naa taxaw rang ay vingt minutes ngir jënd cigarette wala jus pied mi wala iyaazu billah wala rang laa kër nga xam ne ni muy guddee wala samedi soir mu dem danse foo xam ne balaa dugg day rang vigile yi di ko kii di di di test di di xool est-ce ñoom seen bii yi baax na baaxul walla yasubillah yooyu yëpp nangu na yàgg waaye ajjuma vingt minutes yi nga xamante ne nii lay ñëw fekke xutba bi ñu julli mu dem yoonam loolu sax parewul ngir def ko waaw loolu sax du ko def waa man mi wax lool seen borom mi wax lool farataal ko ci yéen ne leen dem leen kanaa xamoo ne te bàyyi leen njaay mi wagarul bayaa bàyyi leen njaay meeg yaxantu mi ngeen nekk loolu mooy lan loolu mooy lan njaay moomu mooy bàyyi liggéey bi nga nekk tamit waaw te xamu ngeen ne loolu moo gën ci yéen ndax boo ko defee wa man yattaqillaah boo ragalee yàlla ba doxal ma sama ndigal yooyu ma la digal yow jaam bi yaj'al lahu maxraja nga da nekkoon naan waaye damay am problème mu liggéey après tam ñu licencier ma ma borom bi nee na maa lay génne maa lay utal foofu dara nga la ngay ragal yooyu yépp maa la koy dàqal fee waaw dàqal la la ngay ragal ci la tax la la nga yor sa bopp bi dugal ko ci këne yépp bu ma defee li yàllay digle de yii lii borom bi ne la loolu lépp bu ko faale def ko ngir man loolu man maa ko res waaw gannaaw gëmatuñu yàlla man maa la koy garder loolu maa la ciy aar wayar zuqu taafeeru yow wërsëg subsistance looy dunde ngay kii yooyu sooy fay sa loyer yéeg looy remplir le frigo ma ne loolu borom bi ne wayar zuqu te moo koy wërsëgal waajoo jee min haythu la yahtasib foo xam ne yaakaaru ko woon mais jàppul woon ne pour moom moom il est mort chez les waaw moom kay moom moom c'est la galère boroom borom di ne foofu laay ñëw maa lay maa lay maa lay wërsëgal laa wax. ubbil la leneen loo xam ne da ngay firi sax patron bi ne woon di la sonal ak ay kii nga nekk fi di ko xalaat ci lu ne ba tax lu bari ci sa julli doo ko def. à l'heure yëpp ngay paqueté ba pare mu jural la xat ndax xam nga ne li nga def jaaduwul gis nga bés ba ngay takk sa fit takk ne léegi dara laa dul defati lool lépp lu ma borom bi digal damay julli par force naa wax waa ji licencié la borom bi da lay ubbil leneen nga gis loo xam ne yow sax yow yaa koy defal sa bopp léegi ay nekk fii waa ji di la liggéeyloo di la fay lu ndaw yow ci sa bopp yaay signé say contrat bi bopp libre léegi borom bi la may lool waaw. jot ba nga doon ñàkk bi nga am léegi xaajoo koo am te yaa ngi am alal yu ëpp ja nga doon am ba nga nekkee jaamu benn nit ndax lool loolu c'est le l'esclavage moderne waaw am na yenn façon salariat yoo xam ne moom moom ñàkk liggéey ko gën waaw bépp salariat boo xam ne day tax nga toog ci sa diine sànni ko ci poubelle bi kooku nekk chômeur ko gën waaw ay gars yi culte de du travail du travail mané on pour travailler la wax on ne vit pas waaw du du fii dañ ñëw ngir jaamu yàlla liggéey boobu nag dañoo war a dimbali ci chantier boobu bépp liggéey boo xam ne nag dañooy boobu lan sax borom bi bind ñu loolu la ñuy tere sax ma ne loolu nga ñàkk ko sànni ko ci poubelle bi te ñàkk ko sax dëkke yàlwaan yàlwaan gën loolu waaw. tey eh, ñu naan saa yow seen nga way ma ne lii wax dara. yalwaan moo gën liggéey boo xamante ne nii yow li la yàlla farataal yépp ngay sànni fële dëkkalum tere waaw di biis fii wa nga joxe kii wa te loolu yépp yow xam nga ne baaxul waaw mais bon nga xat ba pare di rey julli farata toll noonu ngar koy rey ndax la pour benn waay boo xam ne lan la la yoral un salaire de 1000 euros wala de de de cinquante mille francs nga xam ne lool du dara lu dul loo xam ne dala koy jox boo seetee dëgg-dëgg ngir nga gën a lu gën a mën a lekk gën a gi ngir di gën a ñëwaat ci moom mu lay gën a exploiter kese la kantaay yow yaay kan lan nga gëm ak yooyu sa yoonam new ci waaw moom na entreprise bii dox kese loolu booru jaam la nga jaam nga ne c'est moderne c'est de l'esclavage moderne waaw wal iyaazu billah waaw yow min ar-riqaaq yow moom minal gii nga bokk ah mooy kii al al al al al al kii ah <laughs> yow abdu waaji nga ab jaamam nga waaw jaamu waaji nga <laughs> waaye <laughs> loolu lu yéeme la. mu ne kon mooy wërsëgal ku ragal yàlla rek dina ko utal buntu bu muy jaar fu muy génne ca problème ya muy ragal ak yooyu yëpp te moo koy wërsëgal foo xam ne yaakaaru ko woon suuratu talaaq muy laaya ñaareel beeg ñetteel bi al imaam rahimahullahu di jeexal nag ci laaya yi mu indi fii mu ne wa qaala taala in tattaqu llaha yaj'al lakum furqaanan wa yukaffir ankum sayyi'aatikum wa yaghfir lakum wa yaghfir lakum wallaahu dhul fadlil 'aziim. suuratul anfaal laaya vingt-neuf mu ne in tattaqu llaha boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegut nee na in tattaqullaha bu ngeen ragalee yàlla dégg dëgg de yaj'al lakum di làmboo ak digaleem yi tey sori tereem yi yaj'al lakum furqaana dina leen defal discernement loo xam ne ci ngeen di mën a tàqalee lépp dëgg ak neen ci ngeen di mën a tàqalee dëgg ak neen ngeen di mën a tàqalee lépp loo dugg borom bi da lay defal torche lay doon bal bàyyil torche projecteur bu rëy bu lay niital fépp nga mën a ràññee lii mën a dugg lan moo ci baax ak lan moo ci jubut moo tax yeneen tubaab saa saa jàngale woon suur euh, al istixaara sànnloo sa borom waaw loolu lépp ci ragal yàlla moo la koy yóbbee borom bi nag ne maa lay defal loolu waaye duma yem ci defal la biseer na maa nga man a di ràññee bayna al haqq wal baatil wala di ràññee al haqq min al baatil bayna rukaamil baatil waaw dëgg gi nga xam ne moom la jali neen bëgg a borom bi dina la may ba nga xam la moo dëgg ci lépp nag waaw sa vie de tous les jours waaw yépp waaw xatta gis nga loolu day dem ba nit ki borom bi da koy may loo xam ne xatta waxu yonent bi alei satu salam sax bu ko déggatee borom bi da koy may discernement mu xam wax ji nga xam ne moo tukkee ci yonent bi alei satu salam ak bi nga xam ne kii dañ ko koo naralan même bu dee mu ngi dóor dégg xadiis boobu <laughs> comme ni Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh meloon <laughs> radiyallahu anhu moom moom <laughs> il suffit nga wax xadis bi dina xam ndax xadis bii nii wér na yonent bi alayhi salaatu salaam ko est-ce que ci ñaari tuñam yi alayhi salaatu salaam la génne wala déet mais yemul woon foofu waaye est-ce que ban daraja la xadis bi am est-ce que bii muttafaqun alayhi la boo xam ne mooy bi gën a dëgër imaamul Buxaari ak imaam Muslim boole ko solo rahmatullahi alayhima ak beneen boo xam ne amul seen daraja sax day reconnaître lool tellement leer gi day gën a fort bu dee ne lii nii amul benn dut yooyu tan moo ko may dafa ragal yàlla borom bi lool eh, eh, man turan ba ku la ko <laughs> lii borom bee wax nii alxuraan lu leer nga moom daa nangoo tënku ci ndigalu borom bi borom bi defal ko ko waaw in tattaqullaha bu ngeen ragalee yàlla lajal yajal lakum furqaana mu defal leen discernement ci seen àddina ci seen lépp lu ngeen dugg ba pare yemut foofu wa yukaffir ankum sayyi'atikum mu daal di leen faral wëllif leen seen rëcc rëcc yi seen ñaawteef yi waaw Allahu akbar faral wa yaghfir lakum mu jéggal leen yi nga xam ne sutural leen ba yi ngeen nekk te du borom bee leen di muur malaanum suturaay suturaam loo xam ne bu ko nit ñi xame ci yéen wallahi am waccoo leen di gënal yow moomu borom bi suturaal la ba ñoom lu baax yi kese la leen borom bi wax ñu ñu naw la waaw ñu naw la man la sax di royee li ngay jàngale te alors que bu leen borom bi wanoon sal un pour cent ci yu bon yi waccu am bumi moo leen di gënal yow moom kon nag wa yaghfir lakum mu jéggal leen suturaal leen waaw waaw évancel leen ko waaye suturaal leen ko ci nit ñi ba duñu ko gis wa yaghfir lakum wallahu te boroom boobu de allah dul fadli mooy gu màgg màgg gi yàlla nañu boroom bi may ci ngëneelam gu màgg boobale waaye mu ne lii suuratul anfaal la waaw laaye vingt-neuf fanweer bu manqué benn mu ne wal aayaatu al imaam ne wal aayaatu fil baabi kasiiratun maaluma laaya yiy wax ci buntu bii di ragal yàlla moom kasiiratun comme ni nga ko waxoon sànq kasiira bari nañ maaluma lees xam la waaw ku ci bëgg lu gën yaatu da ngay dellu ci alquran source bi waaw lii da ci jiqi rek yenn waaw. léegi nag bii di ñëw insha allah ñu dugg nag ci xadiis yi nga xam ne ñoom mooy leneen li composé euh, tool bi <laughs> waaw. garab gii ñuy gis muy garabu ragal yàlla alquran la sunna comme niñ la ko wax riyaadu saalihiin bii ñu nekk muy toolu nit ñu sell ñi seen jardin yu mag yi alquran ak sunna mooy garab ya waaw <laughs> loolu nag gis nañ ci alquran ci ci ci lenn kese waaw bu yaakaar ni mu ko fii mu ne garab gu ñu gis mooy jeexal nañu ko mu gisuñu sax tokk ci géeju garab googee